qaala samaahatu bi moom Salaahuddin At-Tijaani alayhi rahmatu wa ridwaanu rabbaani fil kunuuzil ashara fil kanzi fil fasli kanzi saani fil kanzi saani wa fil fasli tajalli wa ta'addudu ilaa aaxirihi qaala radiyallahu ta'aala anhu wa ardaa an-nabi amma tajallil asmaa wa sifaati fa yatajallaa Allahu ta'aala bihaa alaa jamii'i xalqihi wa lahu ta'aala zuhuuru fi ay suuratin sha'a minha fal asmaa wa sifaatu laha ta'addudu ila axirih ah, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi wassalaam ah, kon ñu ngi woon ba tey ci al-Kunûz al-'Ashara wal imaam Salahuddin At-Tidjânî alayhi rahmatu wa ridwaanu rabbaani ah, gisoon nañu ci suñ bi weesu ñaareelu maana wala boo xamante ne am na ci xadis boobu di wax al mu'minu mir'atul mu'min maanaam al mu'minu ki nga xamante ne moom mooy boobaa bu njëkk bi day daal di tekki buur yàlla bi dëgg ndax al mu'minu ci turam yi la bokk mooy ki nga xam ne mooy ki ki joxe kóolute ki nga xamante ne mooy ki mata wóolu itam mir'atul mu'min moom mooy seetu euh, al mu'minu ki nga xam ne mooy jaam bi gëm te wóolu boromam subhaanahu wa ta'ala maanaam kon al mu'min li muy tekki ci jullit mooy ki nga xamante ne dafa am confiance ci boromam voilà kon. Euh, wala boog ñu de kon al mu'minu bu njëkk bi moom mooy jaam bi nga xamante ne moo wóolu boromam ñaareelu mu'min bi nekk jaa buur yàlla bi nga xam ne mooy dëgg bi nga xamante ne moom moo am kóolute ti eh, tey joxe kóolute kon bu boobaat da jaam bi day daal di noonu eh, eh, jaam bi day daal di doon seetu borom bi subhaanahu wa ta'ala naka noonu yàlla day nekk seetu jaam bi voilà voilà loolu euh, euh, niñ am comme ko waxee ci maarij yi wa wa man kaana mu'minun wa man kaana mu'minan fa mir'atu rabbina wa kullun min ar-ridha bi hukmi an-niyabati maanaam képp koo xamante ne mu'min nga muy jaam boo xam ne dafa gëm yàlla te wóolu ko kooku na ko leer ni moom seetu yàlla la maam yàlla bu ko xoolee boppam lay gis waaye képp nag ku ne kullun min ar-rida ci yeneen bi nga xam ne saa salaam moom la yàlla gërëm ci la amee loolu maanaam ci la ci la maanaam ci la amee taxawaayu nekk euh, maam niyaaba maanaam mooy par intérim par substitution la ko nekkee ci yeneen bi sallallahu voilà mais dëgg dëgg ki nga xam ne mooy vrai mu'min bi nag nga xam ne dëgg dëgg mooy seetu yàlla te yàlla bu ko xoolee boppam lay gis moom bu xoolee euh, yàlla gis ci boppam kooku moom mooy yonent bi sallallahu alayhi dëgg dëgg moom moo matal dëgg dëgg mbir moom ñeneen ñi si des ñëpp jullit ñëpp dinañ am loolu waaye dafay am baam day am lu ci manqué parce que dañoo taxaw ñoom taxawuñ ko carrément maanaam poste boobu taxawuñ ko carrément par intérim rek lañ koy taxawee. Euh, kon loolu moom moo tax gisoon nañu loolu tamit ne euh, moo tax yenn borom subhanahu wa ta'ala ne man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah képp ku topp yent yàlla bi rek sallallahu alayhi wasallam topp na yàlla voilà ak wa ma ramayta iz ramayta walakin Allah rama ba ngay sànni sànni woo yàlla sànni ak xalaqallahu aadama ala suratihi buur yàlla daa bind aadama ci maanaam euh, image waaw moo tax euh, yàlla maanaam euh, bu fekkente ne yow yàlla moo nekk sa seetu mooy ne yow dangay gis sa nekk say tay melo muy feeñ ci turam yi moom yàlla ak ay meloom voilà nga xam ne sa nekk-nekk dëgg-dëgg sax maanaam mooy sa roox maanaam ci moom maanaam mooy roox mooy borom subhanahu roox gu mu ëpp wol ci yow Euh, hmm. naka noonu maanaam de euh, waxoon nañ ci li nga xamante ne moom moo ci aju ci wàllu googu ak yenent bi sallallahu alayhi li nga xam ne noonu la nekkee moom ci boppam mooy seetu bu mag bi voilà moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul rek ñu ne intermédiaire rek la diggante yàlla ak mbindeefam yi waaye moom ci boppam sallallahu alayhi moom mooy seetu bu mag bi bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa maanaam mbindeef yépp dañ ciy gis seen borom subhaanahu wa taala bu ñu xoolee yenent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gis lu dul buur yàlla subhaanahu wa taala léegi nag mu ne amma tajallil asmaa wa sifaat loolu mooy tajalli zaati bi mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom daa am loolu moom rek moom moo ko am ci anam gu mat ci anam goo xamante ne buur yàlla subhaanahu wa taala dafa matal ci moom lépp feeñ waayam yépp dakaa matal ci moom ci turam yeeg meloom mi ba pare matal ci moom feeñ waaye nekk nekkam essence am voilà moo tax képp ku topp yenent bi rek sallallahu yàlla ci boppam nga topp waaw ku ku bi sallallahu yàlla ci boppam nga bëgg maanaam melo yàlla yi daf daf borom subhanahu wa ta'ala da kaa feeñal carrément ci jëmm yenent bi sallallahu mu ne am mandaal nag te jallil asmaa yi feeñu waayu tur yi ak melo yi ah, ah, ah, asmaa yi wastifaat ak melo yi fayata jalla buur yàlla kon dana fe dana feeñu allah buur yàlla taalaa ji kawe ji ci moom alaa jami xalq ci day manifesté wu ci mboolem mbindeef yi yàlla taalaa aji kawe ji az-zuhuuru ak feeñ fii ay suuratin ci bépp jëmm rek bépp forme rek image saa bu ko sopp min xaa ci mbindeefam yi maanaam daf ciy feeñal boppam maanaam buur yàlla borom bi subhaanahu wa day feeñal boppam ci mbooleem jë mbir yi lu ko neex rek daf ciy feeñal boppam te daf ciy feeñal boppam nam ko neexe voilà moo tax euh, melo yàlla yi ak turam yi soo koy gis maanaam yàlla turam yi ak melom yi euh, maanaam buy manifesté wu il faut mu am support maanaam du manifesté wu rek noonu kese kese kese masalan kàttanu yàlla bu ñu yàlla am kàttan maanaam yow booy gis kàttanu yàlla jamais nga gis kàttanu yàlla noonu noonu kese il faut mu am ci lu mu manifesté wu. eh Seydou Ibrahima ñëwul toog euh, maanaam yàlla borom subhanahu wa ta'ala suy manifesté wu ah masalan kàttanam buy manifesté. du jël maanaam du doo jékki-jékki rek gis kàttanu yàlla dal sa kaw maanaam du demee noonu mais day am ci support bu muy manifesté woo maanaam ci kàtt kàttanam googu nga gis ne yii lii di kàttanu yàlla moo mel nii voilà yàlla bëri kàttan maanaam soit dalaa dimbali nga ne yàlla bëri ngir mbir la moo xamante ne xamoo maanaam xamoo woon nooy jaar ba génn ci nga gis kàttanu yàlla ñëw génne la ci mais day am fu fu muy jaar maanaam day am ci ci muy manifesté woo wala nga ne yàllaa bëri kàttan fekk dangaa yaakaaroon ni yow fi mu toll dangaa invulnérable kenn mënu la atteindre dara mënu la laal borom subhaanahu wa ta'ala ñëw jaare fa teg la loo xamante ne da ngeen yàlla bëri kàttan maanaam ñaar yëpp day am mais ala kulli haal daf koy feeñal ci benn ci lan daf koy manifester ci benn ci ci ci support naka noonu lépp nag melo yàlla yëpp jël noonu melo yàlla yëpp lañ deme moo tax borom bi subhaanahu wa ta'aala ci maanaam forme bu ko neex image bu ko neex lay feeñe ci lay feeñalee turam yi ak meloom yi ci ni mu ko neexee kon nag fal asmaa'u turi wa sifaatu ak melo yi yàlla yi laa ñeen na leen ak ta'addud ak limu maanaam yàlla ay turam ak ay meloom taxul moom yàlla mu wute maanaam tey Euh, le fait que yàlla nekk kenn loolu beneen problème la bu masalan chrétiens yi am maanaam chrétiens yi ñoom différence su tur yeeg melo yi ñoom dafa tax mënuñu maanaam déceler di ne différence su tur yeeg melo yi mën nañ fee nekk ba pare jëmm yi wuute. loolu moom moo tax kii yi nu mu tudd euh, mutakallimuna yi di traité euh, masala boobu ndax hal hal huwa asma'uhu aw xayruha aw aw xayruha maanaam ndax moom yàlla moom ci boppam mooy turam yi moom ci boppam mooy turam yi wala moom ak turam yi dañoo wute boobaa dañ naan lay moom du turam yi ba pare wute wut ak turam yi voilà moom yàlla du turam yi mais wutewul ak turam yi voilà maanaam tur yi dañ day da ay manifestation yu mu def la yu mu feeñal la voilà comme tey xam nga wallaahi masalul ala tey boo ñëwee ñu ne Moodu ñu ne waa ñu ne par exemple benn waay naan la moo fils sama doom loolu sa tur la maanaam feeñu waay la ci moom ak ah, keneen ki ne la euh, mon frère kooku feeñu waay la sama rak sama mag feeñu waay la ki ci des ne la ah, ah, sama prof sama prof feeñ waaye la tamit boo ko feeñ maanaam moom bu la gisee prof bi lay gis keneen ki su la gisee doom ji lay gis keneen ki su la gisee papa lay gis wala yaay keneen ki su la gisee rakk lay gis keneen ki su la gisee mag lay gis keneen ki su la gisee ah client lay gis non sama client la boobaa léegi nekkatoo école ba yaa ngi ci marché bi ñu naan la client euh, ainsi de suite maanaam yooyu ay feeñuwaay la mais est-ce que dafa tax moodu différent déedéet maanaam moodu ba tey moo fi ne nekk en même temps client bi nekk prof bi nekk doom ji nekk papa ji nekk lan mag ji ak rakk ji yooyu yëpp mu ngi ko nekkandoo en même temps mais taxul maanaam ñooñu nag duñu moom mais moom mais wute wuñu moom voilà loolu la hmm. ñooñu duñu moom mais wute wuñu moom yàlla ay turam ak melam noonu la wallaahi masalul ala voilà moom mooy ci yërëmaate mooy ki tedd ki ah, mooy ki xam xam lépp mooy ki maanaam yooyu ay feeñuwaay yu muy feeñu la moo tax tur yi dañoo am ta'addud maanaam dañoo limu moo tax ci xadara bi mu wàcc ci la maanaam bi mu defee tanazzulaat wàcc ci la feeñoo léegi nag maanaam le fait que tanazzulaat yi bëri maanaam muy wàcc di feeñuwaate bëri loolu moom moo tax tur yi bëri melo loolu tax melo yi bëri ak tur yi tax mu ne waa hada te lii faariqun lu ak tàqale la kabir kabirun bu rëy bay na ci diggante an taqula ci nga ne inna allah naka bur yàlla ta'ala tajalla dafa feeñu ala zaati ci nekk ci jëmmi ahadin kenn yàlla dafa feeñu ci kenn waa wa na ak digganteeg an taqula nga naan inna allah nag bur yàlla taala aji kaw ji la dafa wàcc bi zaati yi ci jëmmi boppam fii zaati ahadin ci jëmmi kenn miin xalq yi ci mbindeefam yi am na différence am na différence entre nga ne yàlla dafa feeñ ci kii ak nga ne yàlla ci boppam moo wàcc ci kooku maanaam ah daal di daal di daal di nekk jëmmi kooka loolu dafa différent chrétiens yi nag loolu lañ xàmmewul moo tax ñu ne yent yàlla ñu ne doomu yàlla la wala ñu ne ñu ne ma ne non yàlla la voilà alors que no yàlla dafa feeñ ci moom sauf que ñoo ñoom mënuñu woon maîtriser question boobu ñoom question boobu dafa lënt ci ñoom dafa lënt ci ñoom ndax li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu rubu bi yi Euh, borom bi subhaanahu wa ta'aala da kaa feeñal ci daf kaa feeñal ci yonent Yàlla Isaa sa salaam mu indaale ko ci Injiil loolu nag mu def moom moo tax ñoom munuñu mooy seigneur yi lépp lu ci seigneur yi loolu moom moo tax ñoom munuñu woon maîtriser question boobu maanaam affaire bi dafa lënt ci ñoom munuñu comprendre naka lañ mën a waxee ne maanaam maam ñoom munuñu comprendre yàlla ñu ne yàlla ñu ne ah, ay turam ak ay meloom ba pare ñu mu mu nekk même maanaam euh, euh, mu nekk même même bi ñoom faaw dañ naa euh, il faut ñu différent maanaam mooy ne yàlla kenn la mais dafa bëri maanaam ñoom loolu moom moo tax trinité bi ñu mën ko wax maanaam yàlla en même temps kenn la mais en même temps daa bari parce que day wàcc fii wàcc fii wàcc fii wàcc fii nekk kii nekk kii nekk kii nekkee alors que li gënoon a simple rek lenn rek la leen yent yàlla ay saa saa doon jàngal mooy ne yàlla dafa feeñ ci lépp. dafa feeñ tamit ci moom maanaam feeñaayu googu te moom moom comme mooy yenent bi bi gën a mat ci jamono jooju alayhi salaatu salaam moom yàlla ni mu feeñee ci moom moo gën a mat loolu la jàngal maanaam ay turam ak ay melom ni ñu feeñee ci moom moo gën a mat voilà waaye ñoom déggiwuñ ko woon noonu mi ngi mel ni yéen ci yàlla Muusa alayhi salaam borom subhaanahu wa taala daf kaa feeñoo ci tàkk-tàkk ci garab est-ce que yàlla dafa wàccoon ci biir garab gi nekk biir garab gi déedéet yàlla ci boppam nekkul ci tàkk-tàkk bi déedéet mais dafa def tajalli maanaam dafa feeñoo ci tàkk-tàkk bi loolu moo tax am na différence bu mag ci nga wax lii ak wala nga wax la le maanaam loolu moom mooy lan mooy tey boo rombee benn euh, œuvre d'art œuvre d'art da ni lii de ki ko defar xarañ na maanaam kon kon ki ko defar feeñu na feeñal na ak xarañam voilà dégg nga feeñal na ak xarañam ci loola ba ku ko gis gis ne ka ko defar de feeñu na wan na ko ne ko damaa xarañ maanaam loolu la ah mais loolu wuute na ak waa ci jëmmi boppam ñëw nekk œuvre d'art bi loolu wuute na maanaam ñaar yooyu duñ benn voilà qaala naasu nit ñi dañu ne yaa rasulallah yow nit ñi maanaam yow yent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi ñoo ko wax eh, yow yent yàlla bi hal nara ndax ñun danañu gis rabbana suñu borom yowmal xiyaamati bi sub taxawaay bi maanaam est ce que yowmal xiyaamati hmm? ñun daan gis yàlla fa qaala mu wax rasulullah ndaw yàlla sa alayhi wasallam hal ndax tudaruna da ngeen di lorante di jañante di bu ba mëxante fil qamari ci weer wi laylatul badri guddi badar maanaam guddi gi mu matee weer wi fu nekkee pleine lune est-ce que di ngeen fi nekk di buub ba ma ku nekk naan xajal ma ma xool puusal puusal yaa ma teree gis weer wi dana doo am ku ne nga ne ngay nekk di ko gis xaalu ñu ne ko laa déedéet yaa rasulallah ndaw yàlla saa sallam xaalu mu ne fa xal ndax tubaaru na da ngeen ba mu xënte di fi shamsi ci jant bi lay sa boo xam ne nekkul duunaxaa wëlliif ko saxaabun ak niir maanaam niir nëbbul jant jant bi est-ce que kenn ku nekk dina fi nekk di ba mu naan saay fi nga taxaw sama kanam la moo tax yaa ngi tax gisuma jant bi xaalu ñoo ko déedéet laa déedéet yaa rasulallah moom daal yàlla saa sallam qaala mu ne fa innakum naka yéen tarawnahu di ngeen ko gis moom yàlla kazaalika naka noonu maanaam di ngeen gis yàlla yéen tamit maanaam kon gis googu boo gisee li mu melale yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxul ne di ngeen koy gis comme ni ngeen di gisee jant beeg weer wi waaye li muy melale mooy gis gi dana leer gis goo xamante ne doo leen ci am benn lënt-lënt waaye waxul ne fi jant bi di féete wala fi weer yu féete yéen noonu ngeen di koy gisee muy ñëw muy féete foofu maanaam li mu bëgg a wax li muy wax foofu rek mooy ne boo leen ko gisee doo leen sikki sàkk ci ne gis ngeen ko te amul kenn kuy tereem yàlla keneen gis ko mais xataa fii ci àdduna noonu la demee àdduna gii képp kenn ci mbindeef yi yàlla dina dina la wërsëgal masalan loo xamante ne maanaam yow xajuloo maanaam adduna bi ni mu yaatoo nit ñi fi nekk yëpp ak kenn ku ci nekk wërsëg wii dugg ci sa loxo wala muy yegsi ci sa gémmiñ gi bis bu jot wala nga koy nooyi ngelaw li te kenn xañul moroomam kenn xañul moroomam kenn du ne masalan boo gisee tey li ma nooyi doyul mooy kii moo doon nooyi quoi moo nooyi lu ëpp loolu loolu doo gis maanaam lu tax borom subhanahu wa ta'ala wërsëg gi bu koy yegsi bu koy indi ci yow lan da koy indi ci anam goo xamante ne kenn du xaj moroomam te kenn du yógoo ak moroomam ki nekk Amérique ki nekk Sénégal ka nekk Inde euh, ka nekk Russie ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yàlla dana la jotal sa wërsëg sans que keneen ki bu ma xënte ak ki ci des maanaam gis gi tamit noonu la yajma'u dana daje allah dana dajale dana dajale dajale allah bur yàlla annaasa nit ñi yawmal qiyaamati bisub taxawaay bi fa yaqulu bu ko defee mu ne man kaana képp koo xam ne nekkoon na ya'budu doon jaamu shay'an lenn fal yatba'uhu na ko daal di topp ku nekk la nga daan jaamu topp bu ko defee mu daal di topp man kaana képp koo xam ne yat ya'budu daan na jaamu ash-shamsa jant bi ash-shamsa jant bi ku daan jaamu jant bi dem toppi jant bi. wayet baaw mu topp man kaana ka nekkoon na yaabud daan jaamu alxamara weer wi alxamara weer wi ku daan jaamu weer wi dem toppi weeram wayat baaw mu daan man kaana ki nga xam ne daan nekkoon na jaabud daan jaamu ak tawaaxiita ñiy sànkaate ak tawaaxiita ñi leen daan sànk maanaam mooy lépp lu wax tax tax ngay wëlbatiku ci yàlla rek lépp lu tax ba doo faale yàlla rek loolu mooy taaxul waaw lépp loo xam ne jàpp nga ni mu ëpp doole yàlla daal maanaam ba lool lañu war a topp ah communisme libéralisme lay laïcisme wala laïcité ci boppam euh, démocratie ak ñooñu ñëpp nga xam te ne jàpp nga ne ñoom ñoom lañu war a féeti kaw ñoom war a lañu war a teg ca kaw après yàlla doo a dikk maanaam dangay bokk ci ñooña d'abord doog a nekkub jullit voilà comme loo loo waaj waxoon rek di wax daal ba wax waxu affaire li yàllay àtte nangam yàlla yàllay àtte quoi ba ma ne ko ah waa mais yow lii yàlla moo ko àtte est-ce que yow d'accord nga ci ne ñii li nu def àtte bi yàlla teg seen kaw mooy nangam. mu ne waaw xam naa ko man ko d'accord nga ci mu ne man droit de l'hommiste la aussi munuma d'accord ci loolu ma ne ko kon dootoo jullit de l'islam moom génn nga ci waaw ko koy dootul jullit maanaam moom xam na ni yàlla moo ko wax xam nga bu ko xamul wutoon sax ñu ne da kaa mais xam na ni yàlla lii la wax mais sauf que moom nee na mënta d'accord ci loolu parce que moom nee na droit de l'hommiste la yàlla ñaala sàmm mu ne wa tabqa bu ko defee mu daal des hadhihi ummatu bi la xeet maanaam te te ñu préciser foofu lu ndaw quand balaa ñu yeggale maanaam euh, droit de l'homme yooyu ñuy wax xaqiqatan du droit de maanaam ci seenu xel ñoom dañoo jàpp ne droit de l'homme la mais ana droit fu fekkente ne maanaam xanaa loolu moom mooy kii rek kii nga xamante ne moom moom mooy ki ki ki ki teewu kese l'homme kay dañoo bari l'homme l'homme c'est dans l'histoire la ñu xool maanaam avec avec grand H maanaam lom avec grand H maanaam mooy nit bu boobaa nit ñëpp dugg ci biir góor jigéen mag ndaw ku weex ku ñuul ku xonq ku xees ku xeereer ñëpp dugg ci biir ak jamono juñ mën a dund ñépp dañuy sàmm seen ñiy dund ak ñiy dundagul ñu nar a ñëw ñu ñépp dañuy dugg ci biir maanaam ñooñu ñépp nag pour sàmm seen ay xàq loolu àtte bi mën a tëral loolu yàlla rek a ko tëral sinon ñeneen ñépp dañuy tëral pour seen jamono te sax xaqiqatan bu la bu bu affaire bi dalagul sa rek doo xam ne lii dëgg-dëgg ndekete du droit de l'homme voilà masalan ki rey doomu jàmbur ah ba wala baayu jàmbur walla yaayu jàmbur wëlbatiku di dox ci seen biir sans benn problème parce que kenn waru ko rey parce que droit de l'homme la ñu bàyyi xel mais xanaa ki ñu rey moom du l'homme wala seen ay mbokkam moom xanaa du ñu ah voilà kon jeex na dégg nga tam xaw bu ko defee mu des hasil ummatu bi ne xeet fii xaa ca bërëb ba ah wala mu ne shafi'uha ña ñu tóllanti wala boog ña nga xamante ne ñoom ñooy ña ñuy ràmm ña aw wala boog munaafiq waa naafeq yi shakka Ibrahim maanaam bi nga xam ne moom moo solo xadiis bi moom moo sikki sàkka mu ne fa yàttiim bu ko defee mu dikkale allahu bur yàlla maanaam ñi ñi ñëw ñi fay ne mooy ñi nga xamante ne jullit ñi ak naafeq yépp sax dañ fay bokk nekkandoo comme ni ko yeneen xadiis yi wax fa yatiyahum bu ko defee mu dikke leen allah bur yàlla fa yaqulu mu ne ana rabbukum maay seen borom fa yaquluna ñu ne hada lii makaanuna mooy suñu place suñu bërëb xattaa mbete yatina yatiyana mu dikke lu ñu rabbuna suñu borom maanaam boobu même jullit ñi ci seen biir jullit ñi vrai yi sax ñoom bu yàlla ñëwee maanaam feeñu leen gis nga maanaam li muy wane foofu mooy ne yàlla day ñëw maanaam te yàlla mën naa feeñ feeñee ci forme bu ko neex fa yaqulu bu ko defee mu ne leen ana man mii rabbukum maay seen borom fa yaquluuna ñu ne ko hada fii laa wax mooy makaano naa mooy suñu bërëb xatta mbéte yàq cee naa mu dikkee ñu rabbu naa suñu borom fa iza jaa su dikkee rabbu naa suñu borom araf naaw daañ ko xam daañ ko xàmmee fa yatihum mu dikkee leen allahu bur yàlla fii yi ci meloom allati bi nga xam ne na moom lañ ko xamee maanaam euh, comme ni ko waxee loolu la ñuy tuddee ilahul mu'taqadat waaw fa yaqulu mu ko defee mu wax ana man rabbukuma seen borom fa yaqulu ne ñu ne ko anta yow rabbuna yaay sunu borom fa yatba'unahu ñu daat koy topp maanaam lu ñu tuddee ilaahu mu'taqadaat mooy euh, gisoon nañ ko mooy ne euh, nit ku ne bu ñu waxee yàlla rek xataa yàlla xel du ko jàpp mais nit ku nekk bu ñu tuddee yàlla am na lu xelam di daj maanaam ndax nit mënul leneen nit nit mënul ñuy wax yàlla te xelam du daj dara loolu mënta ne wala ñu wax dara te mënul teg image ci mbir moom loolu loolu nit moo ko dul def sauf que bu ñu nee yàlla même boo tegul image bu leer ci sa bopp dina am image buy dessiné wu boo xamante ne même bu leerut même bu affiné sa xel dina daj dara loolu la ñuy wax ilaahul moo tax daal mooy yàlla yi pas-pas yi nit nag plus muy xam yàlla plus. image boobu di différent voilà lu xam-xamam di wuuteeg yàlla rek maanaam image boobu day différent ak keneen léegi nag borom subhaanahu wa day teg image boobu yawmal xiyaamati feeñal ko bu ko defee nit ñi topp maanaam jullit ñi topp mais loolu tajalli la feeñ waay la maanaam du ne yàlla ci boppam mooy image boobu mais yàlla dafa feeñ ci image boobu maanaam mooy lan ay turam ak ay meloom ak yooyu noonu loolu moom moo tax àjjana ñi fa nekk ñi ñoom dinañ gis yàlla sauf que ni ñuy gisee yàlla bokkul ak euh, euh, maanaam ñoom ñëpp nuróole wuñ ko masalan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu gisee yàlla moom gis gi mu gis yàlla bokkul ak yeneen yeneen yàlla sallallahu alayhi wasallam buñ gisee yàlla yeneen yàlla sallallahu alayhi gisee yàlla bokkut ak wàllu yi ñoom buñ gisee yàlla selon seen ay niveau tamit bokkul ak simple julli ñi buñ gisee yàlla parce que yàlla bi ñuy gis mooy nañ ko xame mooy ay tur ay melo yooyu lañ ko xame maanaam yàlla du nekk nekkam zaatam essence am la ñuy gis déedéet ay turam ak ay melom la te loolu moom mooy ni mu imposé woo ci xolu nit ñi maanaam nit ku nekk ni yàlla maanaam yàlla màgg na yàlla xam-xam bi dafa maanaam ngi gën a xam xam-xamu yàlla ni mu yaatoo nga ne yàlla xam-xam dafa yaatu loolu mu imprimé wu ci sa xol nga ni yàlla day gis lépp xam nga tey comme masalan ku toog jàpp ne comme li ñu doon wax toog jàpp ne euh, maanaam yow da ngay da ñëw gis yàlla yàlla siggi xool la maanaam yow comprendre loo yàlla maanaam gis-gisam dafa cerner lépp maanaam yow maanaam xam nga bu doon ne da jàpp ne yàlla. maanaam bu fekkee da jàpp ne yàlla moom gis-gisam bu xoolee fii comme yow la mel su xoolee fii fii rek lay gis su xoolee fee gis fee kese yow yaay wax naan yàlla dafa siggi xool ma maa yow yaay waxee noonu mais su fekkee ne comprendre nga ne yàlla gis-gisam dafa cerner lépp maanaam loolu du mën a ñëw ci sa xel ci waxin voilà voilà maanaam moom lépp benn gis la ko gis mais mu gisandoo lépp ci azal ba abadan te benn gis dara du ko préoccupé wëlif leneen la maanaam loolu mooy lan mooy tey gis nga événement bii nii ñu ne maanaam jotaay bi nii maanaam jël jëlal capture bi ci benn tiers bu donné maanaam yàlla ni mu ci ni mu ko gisee maanaam ni mu ko gisee ak ni mu ko cerner képp kenn ci ñun ak jotaay bi biiru nit ku nekk ci ñun ak biiru atome bu ne ci place bi ñu ne ak bitim maanaam cerner gi mu ko cerner yëpp en même temps te benn préoccupé wu ko ba tax du mën xam beneen bi loolu loolu du du léegi nii rek la ko gis de déedéet depuis prééternité mi ngi mu ngi jàkkaarloo woon ak seen bii nii depuis la prééternité fii ba éternité day continuer di jàkkaarloo ak seen bi fii di jàkkaarloo ak bi te am na beneen mbir bu ci yéeme mooy le fait que mu jàkkaarloo ak seen bii nii maanaam kon nekkul benn moment bu instantané ci moom déedéet de la prééternité jusqu'à l'éternité day jàkkaarloog benn même scène bi te ba pare situé na ko carrément ci temps bi aussi ak ci espace bi ba noppi ba noppi benn ci jotaay yi ma sa am yépp depuis prééternité ba éternité du ko préoccupé ba tax du jàkkaarloo ak beneen maanaam gis-gis googu. waaw ak kum ak kum ko defal ak kum ko defal parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla defal na ko gis-gis boobu ak dégg-dégg gu mel noonu tamit loolu tax par exemple mu naan maa ngi dégg xalima yi ñi bind te xam nga moom nee woon na nee woon na xalima yi dana ah, rufi'atul aqlam wa jaffal qalam ah, wa wa wa jaffal suhuf maanaam xalima yi yëkkati nañ ko maanaam xalima yi doon bind dogal yi ah loolu la wax dañuy xalima yi ñu doon bind dogal yépp yëkkati nañ ko yëkkati nañ ko këyit yi ñu doon bindee dogal yi fendi nañu wow nañ ko te dañ ko ci bind de manière indélébile maanaam mbir mi du deñ yàlla marqué na lépp ba pare xalima yi ko doon bind yëkkati nañ leen te pourtant yeneen bi sallallahu alayhi nee na dañ maa yëkkati ba ma dégg xalima yi ni ñuy bindee maanaam mooy la xewoon depuis muy préternité boobu moom ni ko doon dégg maanaam ni mu nekkee nii voilà gis-gis gi tamit yonent bi sallallahu alayhi yàlla daka daan def defaloon na ko lu mel noonu ci gis-gisam parce que Euh, ni mu maanaam yenent bi sa alayhi wasallam dafa amoon leen lu spécial ci jëmmam mooy ni mu daan gisee buñ jàkkaarloo ak yow boo nekkee ci ginnaawam noonu la lay gisee voilà moom maanaam amul woon direction wu gis amu ko woon maanaam ñu naan ki nga jàkkaarloo moom amutoon loolu moom boo gisee ni bu la gisee nii da gis ci ginnaaw da gis foo foo mën a féete da gis ba noppi daan na gis par exemple euh, ku sori ku génn àdduna ba par exemple ba ñu rob ko mu gis bàmmeelam fa mu ne wala mu gis ko walla mu gis ne diw sàngam a ngi ñëw mi ngi jóge réew sàngam di yegsi mu gis ko mu informé ko te muy nekk dëgg voilà gis na par exemple àjjana ak safara taxaw na sax di di julli ya tàllal loxo bi ba pare bàyyi ba pare wane ginnaaw dellu dellu ginnaaw bi mu paree mu ne leen bi muy tàllal sama loxo fa àjjana laa gisoon ba sax sama loxo dama ci bëggoon a watt benn garab benn benn ci fruit yi pour jox leen ko waaye su ma ko wattoon fii ba àddunay tukki benn fruit boobu daf fiy des yéen ñëpp ngeen ci lekk te du jeex. waaw. waaye àjjana nag gis nga àjjana noonu la nga safara mu ne safara laa gis ferñeent yi di tëb moo tax ma arrière ko maanaam ainsi de suite maanaam yenent bi sallallahu alayhi yàlla dakaa wan daka wan lépp na ko noonu turu yàlla yeeg meloom mi yàlla dakaa wan ñun ñëpp mu jàkkaarloog ñoom jàkkaarloog nekk nekk borom bi subhaanahu wa loolu yenent bi moo am jagle boobu sallallahu alayhi wasallam li waral lool nag mooy moom maanaam ilaahil basira la maanaam yàlla maanaam sa vision est divine parce que yàlla da kaa may loolu sallallahu alayhi wasallam mais borom subhaanahu wa kon dafay fee maanaam loo koy gën di xam pour dellu si waat maanaam noonu nam namam dégg-déggam kàttanam mën-mënam sañ-sañam dundam amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te dund yëpp ci dund lañ tàmbal te dundam lañ génnee loolu noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen sooy xam yàlla saa su ne nga koy gën di xam plus nga koy xam plus mu am noo koy concevoir maanaam perception boo ci am yowmal xiyaamati nag nit ñi buñ duggee àjjana maanaam perception boobu la ñuy gis c'est-à-dire que nit ki selon ni mu xamee yàlla noonu la koy gisee du ko gisee neneen voilà selon ni mu xamee yàlla la koy gis mais sauf ko différence bi ak fii mooy ne foofu euh, biiru nit ñi mooy seen baatini moom mooy àtte ci seen kaw zahiri alors que àdduna bi zahir bi mooy àtte ci kaw baatinu nit ki maanaam fii ci àdduna par exemple yow fi nga nekk fenn rek nga mën ne lu tax parce que sa jëmm ji fenn rek la mën ne maanaam sa jëmm ji moom moo àtt ci sa kaw ruux bi moo àtt ci sa kaw secret yi moo àtt ci sa kaw xol sa jëmm ji moo àtt ci kaw loolu yëpp. alaaxira nag contraire bi la maanaam sa baatin moom moo àtt ci sa kaw jëmm ji moo tax nit ki mën a am ay jëmm yu wuute en même temps di nekk doo ci ay place yu wuute en même temps. léegi nag comme xolu nit ki moo àtte loolu moom day mooy gis yàlla maanaam yàlla. loolu moom moo tax vision bi ñuy am àjjana amul kay amul naka amul le comment amul circonstance de manière ba pare amul direction tamit voilà xam nga ñun par exemple niñ mën a xamee yàlla sans mu am fan ak nan saa mu am début wala fin ah mun xam ñu xam yàlla xam ne maanaam ñu xamee ko anam koo xamante ne amul début amul fin amul comment amul circonstance de manière noonu tamit lañ koy mën a gisee àllaxira saa mu am début wala fin wala circonstance de manière moo tax li ci mat mat lépp mooy ne ci turam ak ay meloom lañ koy xamee moo tax nag noonu nag bu ñu feeñoo weer nañ ko xamee kenn ku nekk selon nam ko xamee nag boobu daa da koy daal di topp xadis euh, bi euh, boobu axrajahu al-Buxaari yu euh, Buxaari wa Muslim ñoom fi saxiixayhimaa seen saxiix wa Tirmizi moom wa Ibnu Maaja wa Nasaa'i wa Abdurrazaaq wa Ahmad mu ibn Hanbal wa Abd ibn Humayd wa Daaraqutni fi ru'ya ci ar-ru'ya wal Bayhaqi moom fi sunan eh, mooy eh, sunan wal asmaa wa sifaat turam boobu téeram boobu wa Ibn Battah moom eh, al-Akbari wa Tabaraani ad-Daarimi wa Abu Awaana wa Abu Ya'la wal Humaydi wa Ibn Hibbaan wa Tayaalisi wa Ibn Bishraan fi fi amaalihi ci dictée yi mu doon dictée wa Ibn Manda wa Ibn Xuzayma ibn uh, Abi Asim moom tamit fi sunna an Abi Hurayra radiyallahu anhu maam sax hadith bi ñoom ñu sax Abi Hurayra lañ ko jël radiyallahu anhu wal Bukhari imam Bukhari tam solo na ko Muslim ak Muslim fi sahihima wa Ahmad ak imam Ahmad wal Hakim ah, ci maanaam Mustadrak wa sahahu te wéral na ko moom wa Abu Awana wa ibn Battal al-Akbari uh, wa at-Tayalisi wa ibn Rahawayhi ah, wa ibn Manda wa ibn Khuzaymah wa ad-Daraqutni wa ibn Abi Asim fi sunna maanaam moom tamit ñoom ñi ñëpp an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu moo tax wala yatajalla dafa am beneen muy wax nag beneen euh, réalité wala yatajalla du feeñu allah bur yàlla taala aji kaw ji bi wax ci benn melo maratay na ñaar yoon maanaam euh, liñ naan duñu sangu mukk ci benn dex ñaar yoon voilà maanaam amul lenn maanaam yow ni nga meloon il y a deux secondes ak tey ak ni nga mel nii nii dootul benn changé nga fi changement boobu nag tellement que dafa gaaw ba pare nëbbu moo tax du feeñ ci ki lay gis nii nii mais mi ngi feeñee buñ defee ay at buñ defee ay at wala bu dee gone bu defee ay weer. ci lay feeñee mais nii nii nii rek du feeñ mais ci sa diggante bi ci diggante deux secondes yi am na ay cellules yu dee ci yow am yeneen cellules yu juddu ci yow borom subhaanahu wa rey na la fi plusieurs fois dekkalaat la ci plusieurs fois mais gaawaayu mbir mi ak rapi maam rapidité bi ci ni muy ni muy def ni muy amee moo tax ngay abusé wu foog ne non mbir mi amul. mais boobu mais xamal ne diggante bii bi ñu tàmbalee wax dégg léegi rey na la fi ay yoon yoon yoon dekkalaat la fi ay yoon yoon maanaam mooy jëlee na la fi yóbbu la indi fi keneen teg la ba pare mu nekk yow en même temps mais plusieurs fois. nit simple amul gis loolu. ko gis parce que dafa gaaw. liñ naan léeg-léeg télé. Euh, am na yu mooy yi ñuy yor di di ko natt di di xool muy rëy microscope yi microscope tey booy xool léeg-léeg da ngay gis ay mbir yoo xamante ne par exemple fii nii place bi danga nga gis yu bari bari di dox yi di dem yi bouger nga yor microscope bi yaatal alors que bët à l'œil doo gis sa jëmm tamit noonu la mel dafa bari yuy am yoo xamante ne doo ko bàyyi xel ba pare li ci yéeme mooy yàlla dala ka dafa def kiiraay sa diggante yow ak yooyu mais heureusement d'ailleurs que yàlla loolu la def parce que imaginer su fekkoonte ne yi xew yëpp yaa ngi koy gis da ngay perturbé wu. imaginer nga distance bii rek maanaam sa distance rek ak tapis bi bu doon mboolem microbe yi fi ne bactéries yi fi ne yeneen yëpp yow da leen di gis à l'œil nu ñuy taxawaal di dox. di dox seeni soxla ba pare bruit yi ñuy def nga di ko dégg imagine nga bruit yooyu yëpp nga doon ko dégg waaw dañuy perturbé wu da ngay wu moo tax yàlla borom subhanahu wa doon maanaam du feeñu mukk ci benn melo ñaari yoon tout le temps melo bi dafay soppeeku maanaam loolu nag il faut ñu comprendre benn mbir maanaam bu yàlla borom subhaanahu bu ñu naan par exemple euh, sañ-sañam wala kàttanam wala nam-namam maanaam ni mu ko feeñalee maanaam ni mu nekkee dëgg-dëgg ci moom bokkul ak ni mu nekkee maanaam ni mu ko feeñalee ci lu ne bokkul. maanaam da daf koy feeñal ci ay anam yu wuute daa iman daf koy feeñal ci ay anam yu wuute daa iman maanaam par exemple nañ jël exemple euh, yàlla moom mooy wërsëgalaate maanaam kon wërsëgalaate melo woowu ni mu koy feeñalee ci biir nit ku nekk dafa wuuteeg ni mu ko feeñalee ci moroomam kenn ku ci nekk dafa am nu mu nu mu loo ko feeñale voilà voilà ñii. nangami fan la leen may wërsëgal leen ko ñu war koo dund te ñooñu bokkuñu ak keneen ñoo bokk bis bi ñu juddu mais duñ bokk bis bi ñuy dee ñoo bokk hôpital bañ juddoo mais bokkuñu nañ juddoo am na sax ñoo xam ne dañoo juddu rek ñu sànni leen ci ci mbaleti gaa yi dem for leen ainsi de suite da ngay gis loolu am ñoo xam ne dañoo juddu seenu juddu dañ koo annoncé ci télé bi. àdduna bi yëpp yëg ko ñu juddu nekk milliardaire ndax patrimoine bi ñu bi ñu am ñu am ñu juddu télévision yi ci àdduna bi yëpp di def reportage di yëgle ni saa juddu na ñu feetal ko feet yu mag maanaam yàlla dafa wutale wërsëg yi waaw. ñi dañoo judd rek am ñi judd rek ñàkk waaw maanaam wur yàlla mais mais yàlla saa yu nekk buy feeñal benn meloom du ko feeñal ñaari yoon abadan saa yu ko feeñalee benn yoon jeex na wala yazharu te du feeñ fii suuratin ci benn melo lis nay ni ñeel ñaari nit ñeel ñaari ñu wuute wala yaradu te du tukkee du rotee min wu ci moom yàlla bi maanan waaxida ci benn maanaa kalimataani ñaari kàddu mukk saa yu amee rek benn yoon kese lay doon te dootu amati bal li fi nekk li kulli te jël ñeel na feeñuwaay bu nekk minu wutukee ci moom yàlla suuratan ab maanaam euh, jëmm image bu boo xam ne benn image benn forme bu muy am la boo xam ne moom rekk ko am wali kulli abdin te njël na jaam bu nekk inda zuhur yi fekk feeñoom faf faf feeñoom la woo ñeel ko sifatun ab melo waa an kulli nazaratin ci ci kat gis-gis gu nekk kalaamun am na benn kàddu wa bi kulli kalami kalimatin ci kaddu gu ne ifha ifhamun am na dégg-dégg gu ci am wala nihaayata te amul jeexital li tajallihi ñil feeñ waay yàlla wala gaayate amul daytal li awsaf yi ñeel melo yàlla wala nafaadate du jeex li kalami yi ay kaddoom yàlla kaddoom yi duñ jeex meloom yi duñ jeex feeñ waayam yi duñ jeex voilà tey boo ko boo ci bëggee xam dara ñun ñi ñëpp dañoo ñuul ñun ñëpp ay nit ñuul lañ ñu toog fii mais ñun ñëpp suñu ñuulaay yàlla ni mu feeñalee ñuulaay ci ñun dafa wute kenn nu nuru wuteeg sa morom teewi te dëgg dëgg dëgg bu ñu xoolee rek gis différence te ñun ñëpp ñuul lañ yàlla du def benn mbir defaat ko doo ko def bu xësee ba feeñ maam lu mu feeñee benn yoon la koy def doon ko defati bu ci paree jàll na ci beneen kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu jot nag am na lu muy feeñal yoo xamante ne daf koy feeñal bis bu jot gis nga tey boo doon am junni doom junni doom yëpp du kenn du ci nuroog moroomam parce que yàlla du bind bindaat du def defaat du wax waxaat déedéet du feeñal feeñalaat moo tax ci sens boobu képp kenn càppaacoli nga képp kenn rek càppaacoli nga càppaacoli mooy koo xam ne dafa singu singulier singleton mooy amul ku mel ni yow voilà amul ku la nuru amul ku am li nga am amul ku mën li nga mën amul ku xam li nga xam amul ku jaar fi nga jaar amul yow kese la yow rek yaa mel noonu ni nga mel yow rek yaa ko mel loolu nag moom moo tax yoon yi tamit wute moo tax yoon yi dañoo wuti voilà képp kenn yàlla daf koy laaj loo xam te ne maanaam moom la ko laaj yow laa bëgg man damaa bëgg nga bàyyi lépp ñëw ci man kese parce que yàlla li fi nekk yépp daf ne la maanaam daf ko feeñal pour yow maanaam pour yow nit après nag mu bëgg nag yooyu yëpp nga bàyyi leen fi ngir moom kese soo koy jëfandikoo tam nga jëfandikoo leen ngir mu jariñ la nga mën a yegsi ci moom nga mën a gis yàlla ci loolu ataaya ji benn la mais xam nga lan moo yéeme yaa subhaanallah maanaam booy seetaan euh, émission yi def enquête policière da nga koy seetlu dañuy seetlu ne léeg-léeg benn waaye day def benn njoom njoom njoombe ñu euh, koy wër ci benn affaire benn indice benn yére wala benn ceinture wala boog oto bi maanaam pono bi wala dàll yi mu sol wala insi maanaam benn mbir boo xamante ne wala saagu poubelle bu mu yoroon dañuy xam ni bii amul beneen bu mel nii bii rekk la kon kii moo def lii parce que moom rek moo yor bi ànd ak ne usines yi koy defar yu bari lañu ah, yu bari la ci defar mais sauf que machine bi saa yu def dara maanaam day am usure usure boobu moom mooy waral ni muy tëggee mbir mi day wute daa iman maanaam yàlla du def defat yàlla lu mu def jàll na ci beneen feeñal na leneen noonu tamit lay feeñoo ku mu feeñu na mu na mu la feeñoowee yow rek la ko feeñoowee feeñoowu ko keneen moo tax yow bul wut li li yàlla defal keneen wutal li la yàlla defal yow ñu bari foofu la ñuy juumee ci yoonu yàlla dañoo foog ne dañu bëgg am may bi diw am wala bi ñoom ñoom sàmba am wala seen diw ñoom may biñ am déedéet bul wut loolu wutal yow li la yàlla may yow parce que la yàlla defal kee du la ko jox yow déedéet yow li la yàlla ne lool laa lay doxal ñëwal ci man ma jox la ko loolu la la yàlla jox du maanaam moo tax faw dañuy wute nit nit nit ñu baax ni faw dañuy wute ay may yi leen yàlla defal yàlla du defal kenn dara ba pare wëlbati ko defal ko keneen déedéet li mu la defal yow rek la ko defal voilà soo bëggee ñëw ci moom def ko objectif moom kese voilà li mumkin waaw lu la yàlla defal dootu ko defal keneen voilà voilà maanaam soo ko xamee noonu nag dangay jël sa yoon rek nga topp ko bul wut yoonu keneen maanaam ni yàlla defee par exemple que suñu empreinte yi wuute yàlla noonu la defee tamit suñu jëmm yi suñu xar kanam yi wuute noonu la defee suñu tee yi wuute noonu defee suñu ADN yi wuute noonu la defee may yi mu ñu jagleel wuute ku muus moom moom bosam rek lay wut du bu keneen. loolu moom moo tax bu la yàlla ubbilee benn bunt buy tax nga xam ne ni lii la la yombalal ci nga te yàlla da bëgg lii la la kaa yombalal maanaam ñenn ñi yàlla da leen a yombalal maanaam ñu sawar ci maye sawar ci saraxe sawar ci togg di joxe sawar ci di dimbaliwaate sawar maanaam yàlla da leen a yombal buntu boobu ñoom bu ñu ko bëggee def duñ ci daj benn coono sawar ci woor. wala ñu sawarti maanaam kenn ku ci nekk la yàlla yombalal jëlal loolu nga xam ne lii la ma yàlla yombalal ma foncer foofu def li may def mais bul bul bul bul bul bul bul bul bul solo sa bopp ci ci leneen am na benn ci bon caaxaankat yi la mais exemple bii maanaam ngir leeral du ngir dëgëral caaxaan gi mais ngir leeral li mu bëgg a wax la maanaam ay footballkat lan euh, dañoo yor benn équipe boo xam ne danoo jëloon Ligue des champions mais ñu ne ñu ñu laaj entraîneur bi nee na nan ngeen di def quoi lan ban stratégie ngeen di yor ba équipe bi lu mu aay aay aay dañuy seetlu ne saa yoo leen ñëwee da nga leen di duma facilement ñu ne ñun c'est benn stratégie rek lañ yor mooy dañuy jël tout le temps meilleur attaquant bi ñu alloué ko défenseur bi gën a nul. ci ci beneen waa ci ci beneen côté bi bal yëpp ñu koy jaarale foofu bu ko defee saa yu ñuy yoree bal bi rek dañuy seet waaw rek foofu lañuy ñuy jaarale bal bi ci défenseur bi gën a niil ak attaquant bi gën a aay ci ñun moom muy muy dugal rek te comme képp li nga dugal yow yaay gañe moo tax ñuy gañe rek maanaam ku muus noonu lay def day xool li ko yàlla yombalal ci lu baax am na ñoo xam ne yàlla da leen a si sikkat nañuy sikkat rek ñii yàlla da leen a yombalal julli naafila nañu la ñii yàlla da leen a ñii yàlla yombalal leen loolu yëpp mais yombalal na leen par exemple euh, euh, di di di saraxe di dimbali nit ñi ak yeneen mais nañu def loolu ñii yàlla maanaam ku nekk fa la yàlla yombal yow jàppal foofu rek di dóor waaw waaw bunt yi ñi problème nit ñu bëri nag moom mooy ne dañuy bàyyi bunt yi bi leen yàlla ubbil ñuy dem ci yeneen bunt yi di fëgg te ñu ubbeeku mukk loolu problème la buy dal ñu bëree bëri maanaam dañuy bëgg di di nekk ci mbir moo xam ne maanaam di def effort yu dul jeex ci loo xamante ne du seen mbir maintenant nag euh, am na mbir yoo xamante ne kenn ku ci ne war nga cee am le minimum maanaam le minimum tamit voilà <laughs> loolu tamit maanaam lu baax lu ne war nga cee am la minimum mais am na ay mbir yoo xam ne yow xam nga ne yàlla lii la la gën a yombalal rek foncer ci loolu bu ko sàggane mukk

comme moo njëkk te moo mujj moom moo feeñ te moom moo nëbb maanaam lépp loo xamante ne euh, dafa feeñ rek yàlla nee na man maay ci feeñ te waxul ne man damaa feeñ waxul lool de daf ne man maay li feeñ lépp lu nëbbatu tamit moom yàlla la parce moom mooy ki nëbbu maanaam mooy feeñu waayam lay dox ay tajalliyaatam la wa al maanaam alif laam googu noonu mooy article défini bi tatadammanu day làmboo adamu ñàkk ak musaarakati bokkaale ahadin kenn la woon ñeel ko fi hadhihi sifaat yi melo maanaam yàlla kenn bokkaalewul ak moom ci melo woowu ne moom rek a feeñ moom rek a nëbbu moom rek a njëkk te moom rek a mujj loolu moom yàlla kenn bokkaale wu ko ci fa iza qulta soo waxee kon yi zahirun dafa feeñ yaqtadi day waral zuhuru ghayri yi feeñu keneen amma iza qulta waaye amma daal nag iza qulta soo nee az-zahiru mooy ki feeñ yaani li mooy adama zuhur yi ñàkk feeñu ghayruhu keneen ku dul moom kon fa huwa moom buur yàlla kon ta'ala aji kawe ji az mooy ki feeñ fil mazahiri ci feeñu waaye az-zaahiru mooy ki feeñ la woo ñeel ko wala ka ak ñeel la yow al-baatinu mooy ki nëbbu anka wëllif la laa déet anhu di ko ñeel moom maanaam ci moom maanaam yàlla nëbbuwul boppam yow la nëbbu al awalu moo ci yow al aaxir moo mujj iza ndax moom bu nekkee ay noka sa nekk nekk yow ci sa bopp yàlla moom mooy lépp lépp loo gis rek yàlla daf ci feeñ lii na la ay caaxaankat di dégg maanaam def lu ñuy tuddee li chrétiens yi exactement defoon man yàlla laa yow yàlla nga ci yàlla la lee yàlla la ñun ñëpp ay yàlla la déedéet mbir mi nag demeewut noonu yàlla dafa feeñ ci ñun waaye yàlla wàccul ci ñun nekk ñun mooy liñ doon wax sànq rek dafa feeñ ci ñun dafa feeñal ay turam ak ay meloom ci ñun par exemple ñun dañuy dañ lay dañuy gis yàlla dëgg-dëgg mooy kiy gis mais daf ñoo dafa feeñal ak gisam ci ñun ñuy gis yàlla mooy ki xam ñun normalement ñun ñooy ñi réer xamuñu dara waaye yàlla dafa feeñal xam-xamam ci ñun voilà yàlla mooy ci am kàttan ñun mun amuñ munuñu dara amuñu dara mais yàlla dafa feeñal kàttanam ci ñun kon ñun suñu yëkkatee dara kàttanu yàlla gi mu feeñal ci ñun moo ko loolu sens boobu la ñuy waxee lu rafet lu nekk taaru yàlla mu feeñal ci mbir moomu moo tax ñun ñu koy apprécier ñun moom la gis loolu nag moom moo tax lu lépp lu cafka gu neex gu ne maanaam neexaayu maanaam bi nga xam ne moom mooy borom bi subhaanahu wa bi mu feeñal ci mbir moomu moom ñun moom la ñuy yëg mooy zawq gi guu bi mais kon nag ñun dañu war di lan gis yàlla ci loolu mooy yàlla moo tax daf ñuy wan boppam ci lépp ñenn ñi nag dañ koy gis ci événement yu mag yi mais duñ ko gis ci yu ndaw yi am ñoo xam ne dinañ ko gis ci yu ndaw yi mais duñ ko gis ci yu mag yi am na ñoo xam ne bala ñoo gis yàlla rek ñu nekk ci guuta dugg ni ruba nekk ci problème bu rëy jekki-jekki rek yàlla xewal benn mbir bu tax ñu soulagé wu carrément génn ci problème bi ñu ne yàlla dikk na maanaam ñoom moment boobu rek lañu gis yàlla alors que déedéet ci biir yu sew yii yu ndaw ndawaan yëpp yàlla ñuy feeñal feeñu di ñu wan boppam yépp lañ ko ci war a gis am ñoo xam tamit bala ñoo gis yàlla nekk ci yaakaar ne fi mu toll dara amul dara mënu leen arrivé ñu jékki-jékki rek benn mbir bett leen dal seen kaw ci anam goo xamante ne benn na yàllaa sañ yàllaa mën ci yàlla comme la oustaz Kébé doon wax rek rahimahullah waaw mais fii la ñuy toog rek kenn ku ci nekk di wane man nangam man maay lii am naa lii mën naa lii mais bu ñu demee ci hôpital ba fële ci yàlla rek ngay dégg ci yàlla maanaam am na ñoo xamante ne ci yàlla mënuñu ko wax lu dul ñu gis problème lu mel noonu maanaam ñoom duñ toog nii rek nii rek jël naa kaasu ndox naan naa ko ne ci yàlla nelaw naa yeewu ci yàlla yàlla yii mi xoolal nelaw ni mu ko defee rek maanaam feeñu waayu yàlla yàlla ni mu feeñee ci lépp ñoom duñ ko gis balaa ñu ne ci yàlla rek il faut ñu gis problème bu rëy rëy rëy wala boog ñu gis xéewal bu yaatoo yaatu mbir mi nag loolu mbir mi du demee noonu yàlla daf ñoo feeñu ci lépp te duñu feeñu ba pare feeñuwaat ñu ci benn mbir mu ne qaala wax na taala moom aji kaw ji wa qadaa dogal na rabbuka sa borom allah ne an laa ta'budu doo leen jaamu illaa iyyaahu lu kudul moom muy sootu Isra aya 23 maanaam yàlla loolu la dogal wala radate amul del dara luy dee loolu qadaa illaahi ñeel attak yàlla ala ibaadi yi ci jaamu mi an ya'budu ci ñu si waaxu keneen ku dul moom aw wala boog yaraw ñuy gis si waaxu keneen ku moom fa yatajalla bu ko defee muy fa tajalla dafay feeñu lahum ñe leen fii suurati ci jëmmu melo kulli shay'in bépp mbir moo tax yàlla dogal na ni kenn du jaamu keneen ku dul moom te kenn du gis keneen ku dul moom waaye nag fa maamana ana xañuñu min ru'yatihi ci ñu gis ko moom yàlla illaa lu dul shiddatu tar zuhurihi feeñam yàlla feeñ gi mu feeñ moo tar ba tax gisuñu ko feeñaay bu demee ba tar doo gis wa farata ak ëpp qurbahu jegeñam yàlla jege gi mu jege moo ëpp moo tax nit ñi duñ duñ gis ne jege na mi ngi fi mi ngi nii ak ñun walaw bu fekkoon te ne tabaada dafa sori an naa wëlif ñu rek la raay naaw dañ ko gis bu ñu sori woon rek ñu gis ko walakinahu waaye nag moom law faaraqnaa bu tàqali ko woon ak ñun lan na adam naa dañuy daal di ñàkk dootu ñun dañuy dugg ci nayaa ci non existence maanaam yàlla moo tax du tàqali ko ñun parce que bis bu ko defee rek ñu daal di nekk ci non existence maanaam mooy lan ay turam ay meloom ay yooyu yëpp faaw daa taqoog ñun faaw day feeñ ci ñun buñ naan gis yàlla googu nag gis gi ñuy wax mooy turam yéeg meloom yi waxu ñu nekk nekk jëmm déedéet loolu moom mënta ne loolu mënta ne hmm? moo tax kon daal ñàkk bu fekkonte ne dafa tàqaliku ñun mooy turam yéeg meloom yooyu muy feeñee ci ñun bu ko yëkkati woon rek kon dootuñu amati foofu fii ci te dana nekk ak ci loo ci asraa li gën a gaaw min tarfati aynin ci xef a xib waaw nuxta la su dañ naan dañuy gim maanaam euh, rocce ko anhu minhu ci moom in nazar naa bu dee xool nañu ilaa xayri dëgg keneen laa li du'fihi du ne moom moo néew doole walakin waaye li du'fina ngir suñu néew doole ñun qaala wax da ta'ala aji kawe baqara aya 115 fa aynama tuwallu fa fam wajhullah fa aynama fépp foo xam ne tuwallu moom ngeen dumu moom ngeen wëlbati ko rek fa sama foofu la nekk wajhullahi maanaam la wajhullahi mooy xar yàlla maanaam mooy foo foo mën a wëlbatiku rek yaa ngi jàkkaarloog yàlla kon nag fallaahu bur yàlla taala aji kaw ji az-zahiru mooy fi ci feeñ fii kulli mazharin ci feeñuwaay bu ne yëpp ay feeñuwaay la tajalliyaat yi la fa zuhuru feeñ nag shahaadatun ak jàkkaarloo la mooy euh, apparence la lu apparent la dafa bokk ci monde tangible lu feeñ wal butuun nëbbu xaybun kumpa la fama lépp loo xam ne xaaba dafa nëbbu minal aalami ci àdduna bi anil aalami wëlif àdduna bi rek foofu loolu xaybun mooy kumpa moo tax wal bu xol min aalamil xayb bokk ci àddunay kumpa bokk ci monde mystère xol ci monde mystère la bokk moo tax même même malaaka yi duñu gis lu ci sa xol li ci sa xol moom yàlla rek a koy gis amul seytaane bu mën a jàkkaarloog sa xol pour mën a dindi li ci ne wala yàqalal la ko seytaane yi moo tax alxuraan moom allazi wasitu fi suduri nas moom ci dënd bi lay lay lay jax-jaxal seytaane li muy def yëpp mooy day déposer ay lettre ci boîte bi ci dood dënd bi mais du am accès ci xol bi malaaka yi tamit amuñu accès ci sa xol yàlla rek a ci am accès dafa bokk ci monde kumpa yi wa ma lépp loo xam ne jàkkaarloo na ak moom al alamu adduna bi min al alami ci adduna bi foofu wa lool shahadatul moom mooy li ñu jàkkaarloo moom mooy mooy monde apparent maanaam tey fi mu toll nii moo tax yooyu yëpp dafa am lu ñu tuddee ghaybun mutlaq ak ghaybun muqayyad rek maanaam kumpa goo xamante ne dañ koo tënk ak kumpa boo xam ne dañ koo joyal maanaam li muy tekki mooy mystère boo xamante ne dafa absolu ak mystère boo xamante ne euh, dafa subjectif maanaam mooy tey par exemple yi euh, euh, maanaam yéen kenn ku ci nekk ci këram tey lam yor ci frigo am xëy bu la ci man maanaam man xaw ma ko daf maa nëbbu muy loolu xëy bu la ci man mais shahada la ci moom maanaam moom mi ngi moom xam na ko bu boobaa day génn ci monde mystère ci moom day nekk monde mystère ci man ba pare nekk monde apparent ci moom. maanaam loolu moom mooy la ñu tuddee xaybul maanaam muqayyad maanaam mooy loo xamante ne dafa subjectif rek day dépendre ci kan. amul nag kenn koo xamante ne xam na xaybul la maanaam kumpa goo xamante ne mooy lu ñu joyal de manière absolue lépp loo xam ne dafa nëbbu ku dul yàlla yàlla rek ko xam moo tax wa kulluhu loolu yëpp monde lépp lillaahi ñaan la bul yàlla nekk loo xam ne shahaadatu lu ñuy jàkkaarloo la wa zaahirun te di feeñ yàlla lépp feeñ ci moom amul lu nëbbu ci moom moo tax liñ naan daa lii daa nëbbu mooy ci ñun la nëbbu mais nëbbuwul ci yàlla abadan qaala wax na rasulullah ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam inna allah naka bur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na yaqulu dana wax yawmal qiyaamati bisub taxawaay bi yab na aadama yow doomu aadama maritu feebar naa falam ta'ud nii te te seet si woma man daal yàlla dinañ taxaw ne jaam bi yow feebaroon naa te seet si woma qaala mu ne ko yaa rabbi yow sa borom kayfa naka a'uduka laa lay seet see wa anta te yow rabbul alamin yaay borom mi ndi nit ki moom day day daal di jàpp ne maam bu jëlee wax di au sens propre rek danaan lan mais yàlla nan lay feebare ak naka lan man laa koy seet seet xaala mu ne ko ama alimta xanaa xamoo ne anna abdi naka sama jaam fulaanan diw marida dafa feebaroon falam ta'udhu te te seet si woo ko ama xanaa xamoo woon ne law annaka naka yow law uttahu soo ko seet si woon la wajatte nii danga ma fekk doon nga ma fekk indahu fa moom dégg maanaam feeñ waay maanaam yow boo demee seeti ji ku feebar yaa ngi seeti yàlla parce que boo demee seeti ji ku feebar ki feebar ki du yàlla waaye di nga fekk yàlla fa moom auprès de lui wala chez lui mu ne ko yab na aadama yow doomu aadama istamta'tuka istatamtuka istatamtuka sàkku naa la leele maanaam wax naa may ma ma lekk falam tutem nii te leele woo ma joxuma ma lekk nee naa la may ma lu ma lekk nga bañ xaaral mu ne ko mais yaa Rabbi yow sama borom kayfa ut'imuka naka laa lay leele nan laa lay joxee ngay lekk wa anta te yow rabbul alamin yaa borom mi ne fi xaaral mu ne ko ama alimta xanaa xamoo ne annahu naka moom kat istataamaka sàkku na la leele abdi sama jaam fulaanu diw falam ko ay wuute leelu ko am naa saa benn jaam bu la ñaanoon lu mu lekk nga bañ amaa alimta xanaa xamoo ne annaka naka yow law ab am taxu soo ko joxoon mu lekk la wajatta da nga fekk zalika loola indi fi man gis nga différence bi fële ki feebar dani da ko fekk da da da da ko maanaam boo fa ñëwoon di ko fekk fi man maanaam da nga ma fekk fa moom bokk plutôt la wajatahu la wajata nii ak da nga ma fekk fa moom mais bu dee ki ñam ñam bi la daf ni doon nga fekk ñam boobu fi man maanaam kon nga gis ni nit ki feebar yàlla dafa feeñu ci moom beneen feeñuwaay mooy lan mooy moom dafa wañe wane mboole melo yi wane ne ki feebar xam na ne amatul mënatul sañatul yu yëpp xam na ko léegi bu ko defee yàlla da day feeñee ci moom yow boo ñëwee gis ko rek mooy ci yàlla gi ñu doon wax léegi boo demee hôpital li nga commencé wax ci yàlla waaw ah, maanaam ah yàlla day eh, yéeme na de nanga maam nga fekk ko nga fekk yàlla foofu maam boobaa da nga gis yàlla di gis ay kàttanam di nga gis sañ-sañam di nga gis mën-mënam alors que soo dundalee kenn jox kenn mu lekk fekk daf ko sàkku payub loola danga ko fekk ca yàlla boo dellu maanaam ñaar yi duñ benn yab na aadama yee eh, yow doomu aadama istaqaytuka nanduloo naa la falam taskini te nandaloo ma nee naa nandal ma may ma ma naan te naa joxu xaala mu ne ko yaa rabbi yow sama borom kayfa asqika nan laa lay nandale wante te yow rabbul alamin yaa borom mindi fi xaala mu ne ko ista istasqaka nandaloo na la abdi sama jaam fulaanun diw falam tasqihi te nandaloo ko ama innaka xanaa xamoo ni yow day law saqaytahu soo ko nandaloon wajata doon nga fekk zalika loola indi fi man xadis bi axrajahu muslim moom muslim moo ko solo fi saxiix ci saxiixam wal bayhaqi al bayhaqi fi shu'ab mooy shu'abul iman wa fil asmaa wa sifaat ak ci al asmaa wa sifaat al buxaari solo na ko fil adab mooy adabul mufrad wa ibn hibbaan imaam ibn hibbaan tamit solo na ko fi saxiix ci saxiixam wa ibn raawayhi tamit solo na ko wa tabaraani fi makaarimil axlaaq ñoom ñëpp an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu hmm? maanaam kon dinañ gis ne yàlla day feeñu nit ñi ci jëmmi ci feebar. maanaam boo gisee ku feebar rek ci saasi di nga gis kàttanu yàlla sañ-sañu yàlla mën-mënu yàlla ah ni nga ni ni ni nga ni maanaam néew doole gi ak yow ni nga inc ni nga amee maanaam ñàkk compétence ngir mën ko génnee ci situation bi mu ne maanaam yëpp dalay delloowaat ci yàlla maanaam kon da ngay gis yàlla kon yàlla dalay feeñu di la wan ne man la maa ngi nii léegi nag mu bëgg. loolu nga maanaam nga jariñoo ci luy tax nga gën koo jege moom yàlla ba pare tamit nga di ko ko maanaam nga sante ko leneen li mu li mu deful tey boo amee benn mbokk mu feebar imaginer tey ñoom sa mbokk yëpp feebaroon yow nga bokk ci feebar gi looloo naroon gën metti mu ne faysa zakara kon su tuddee al abdu jaam bi rabbahu boromam fallaahu bur yàlla taala aji kaw ji huwa moom ci boppam ak zikru mooy sikar bi wal mazkuru mooy lu ñu sikar wa zakiru mooy ki sikar nafsahu boppam bi abdihi ci jaamam bi wal majmuu ak te loolu yépp nag huwa mooy al abdu jaam yàlla sikar bi daf koo feeñal ci jaam bi ba pare moom mooy sikar boppam à travers jaam bi mais même mel ni Euh, kii bi rek euh, lii nii rek lii boo ko déggee tey maanaam bu tey bu ñu doon lii ñu tegaat ko ki ngay dégg muy wax kan la xam nga xam nga euh, magnétophone du wax magnétophone du wax micro du wax ordinateur du wax Euh, lecteur MP3 du wax téléphone du wax ñun ñëpp duñu wax mais ay wax dañuy feeñee ci ñoom ay wax ñooy feeñee ci ñoom maanaam tey wax ji ngay dégg nii wax ji wax la joo xamante ne dafa maanaam sama kàddu moo feeñ ci outil bi ngay déglu ah comme comme exemple la rek euh, vidéo yi maanaam tey la léeg nit na la waaye gis naa sa benn video nga wax nangam ak nangam en xam na ni vidéo bi ndekete waxul mais ki nekk ci vidéo bi du man itam parce que man maa ngi nii mais ki nekk ci vidéo bi lan maanaam man maa feeñ ci video bi mais du man maay vidéo bi yàlla moo feeñ ci lépp waaye lépp waaye yàlla du loolu voilà voilà yàlla du mbindeefam yi mais dafa feeñ ci mbindeefam yi voilà buy tudd yàlla doole yi tudd yàlla gi ci boppam amoo ko en tant que nit rek mënoo ko woon yàlla moom moo la may doole téye la ba nga mën a tudd turam